déedéet fu ngeen mën a nekk dañ ma koy jottali dina ma jot voilà léegi nag al imaam xam nga lii da naan bon kon yow imaam al Manawi kat ñii mën nañu ne deuxième wax bi ñoom as-Subuki ak ñi ànd ak ñoom rahmatullah alayhim as-Cheikh al imaam waxta imaamu Nawawi moom la wax mujj bii ne moo mooy bi muy nettali wax yi ne loolu mooy Shafi'i yooyu ñu gën a dëgëral ak muhaqqiquna yi li gën a dëgër mooy ne loolu kenn ko xaraamalul te wax kenn terewu voilà yow daa mel ni loolu la àndam ñu ne la xaaral al imaam al azim al abadi mu ne rahimahu qaala al manawi mu ne wa yaxudu minhu anna ijtimaa al aama fi ba'di adrihati al awliyaa fi yawmin aw shahrin maxsuusin min as-sana wa yaquluuna haaza yawmu mawlidi shaykh wa ya'kuluuna wa yashrabuuna wa rubbamaa yarqusuuna fiihi manhiyyun anhu shar'an wa alaa waliyyi shar'i raddahum rad'ahum alaa rad'uhum alaa dhaalika wa inkaaru alayhim wa ibtaalu mu ne lii dañ ciy jële al al imaam al Manawi keneen daje bi nga xam ne moom la nit ñi di dajale amma ji ñi nga xam ne ñooy population ñi nga xam ne moom <laughs> ñooy boroom xam-xam ci yenn xabru awliyaa yi ci benn bés bu ñu xam wala weer woo xam ne bu ñu xam la waaw bu précis boo xam ne saa bu ñëwee ci at mi ñu naan lii de mooy bés bi nga xam ne ci la diw juddu woon waaw sëriñ diw ci la juddu woon waaw léegi ñu fay dajale ngir ngir màggal loolu daal di koy daal di koy euh, def ak cant at mu nekk ñu koy def di lekk ka naan waaw mu ne léeg-léeg sax nga gis ñenn ñi di fecc ci ci jataay yooyee loolu lu ñu xaraamal la lu ñu tere la ci sharia sharia ko tere waaw mu ne loolu nag ki nga xam ne moo yor affaire sharia bi mooy bu réew moo xam ne réewum jullit la ñi nga xam ne ñoo gérer lool li leen war mooy lan mooy ñu jàjj leen rad'uhu ñu jàjj leen ci loolu ba bañ loolu ci ñoom li ñuy def ko pare neenal ko dootu amal waaw loolu mooy kon gis nga moom kon mooy day mooy ak bu njëkk bi nag la àndal voilà sauf que li ma mujjee wax ne hadis bi nag zahiru boo seetloo mooy yore lu doon tere mooy ay nit ñoo xam ne dañoo jàpp ne ñoom pour ñu mën a julli ci moom fokk ñuy ñëw ci moom te loolu wax dëgg yàlla hadis bi loolu sax lay wax dinañ ci ñëw <laughs> nga ne saa yi daa mel yow ma ne waaw waaw mais euh, waaw. <laughs> wallaahi alhamdu wal minna léegi nag euh, <laughs> waaw waaw léegi nag al imaam al al adil al abadi mu ne wal hadiisu daliilun alaa man'i safari li ziyaaratihi sallallaahu alayhi wa sallam li anna al maqsuuda minhaa huwa salaatu wa salaamu alayhi wa du'aa lahu sallallaahu alayhi wa sallam wa haadaa yumkinu istihsaaluhu min bu'din kama yumkinu min qurbin wa anna man saafara ilayhi wa hadara min naasin aaxarin faqad ittaxadahu iidan wa huwa manhiyun anhu bi nassil hadiis fa sabata man'u shaddi ar-rahli li ajli daalika bi ishaarati an-nass kamaa sabata an-nahyu an ja'lihi iidan bi dilaalati an-nass wa haataani ad-dilaalataani aw ad-dalaalataani ah, ma'muulun bihimaa 'inda 'ulamaa'i al-usuul léegi al-imaam al-Xadiim al-Abadi mu ne xadiis bi nag moom wax naan daa ànd ak ñi waaw seeni tegtal la ñuy njëkk wax après na ñëw ci imaam alxaam na xajar euh, rahmatullah alayhi mu ne euh, xadiis bi nag tegtal la ci tere gi nga xam ne moom la ñuy tere di tukki ngir na ngay dem di ziyaare bi yonent bi saa saa ndax lan ndax li ñu soxla ak li ñu jublu ci loolu ziyaare boobu mooy lan mooy di julli ci bopp tey seulement ak di ko ñaanal moom alayhi salaatu wasalaam ndax moo ne woon nag képp ku ma ñaanal ak wax yi la par exemple moo tax wax ju yàqu jooju day dégg ñenn ñu naan boo nee yal na yàlla yërëm sëriñ bi ñu jàpp na yow def wax nga wax ju garaaw. boo ko waxee ci arab ni bari lu garaaw parce que dégguñu arab wala xamuñu mbir yi mais boo ko waxee ci wolof gaa yi commencé di la koy ñëw jàpp ni kii mu waj dig ñi tooy li wax lan la wax waaw allahumma ighfir li li li shaykh warham li shaykhana li shaykhina yal na nga ko ñu jàpp ne yow fii mu ne war fukki nga def lii nga def war nañ laa bantal alors que ñoo xamul dara yeneen way sasam ci boppam nee na dee leen ma ñaanal yow nga ne Serigne diw kenn waru koo ñaanal wal iyaazu billah <laughs> ya subhaanallah loolu bu ay wax la yu siiw waaw muy wax yu yàqu yi nga xam ne war nañ leen recenser ci foo xamante ne nii ne lii def ay wax yu yàqu la mu leer màññe waaw xam nga ñun moom saa ci tollee dinañ ko wax waaye léeg-léeg nit ñi man nañ ko bañ a kii mais boo recenser lépp waaw ay ak ak waxu mën nañ ko roy mais man du la mel ni moom alors diw ma ñuy wax yow boo xamee dundam nga xam yaa naan waaye yow lan <laughs> ma non seulement waa du royukaay yàlla tere moo tax ma ne la woon loolu mën na nekk dëgg ci beneen sens parce que ni mel képp ku bëgg bu baax doo mel ni waajooju même bu dee ne moom la moom lañuy ñuy tàll yi loxo mu leen di mu leen di ñaanal waaw koo xamante ne nii daraay diine du ko yëngal waaw lu dul loo xam ne lu jëm ci waa këram la wala moom ay mbiru boppam kese ñun peinture ko peinture mbubb mbubbal diine looloo ko yëngal waaw ñu naan ñàkk caaxaan la nangam dëgg kese alors que du dara waaw bu ñuy wax ci l'islam di yoneen saa salaam même bu ciy wax da ngay xam ne kii def na koo touché alors ko bu ñu waxee moom ci boppam moom ci boppam walla koo xam ne baayam la wala maamam la wala loolu tax nit ñi di ko màggal nga gis ñi nga xamante ne noonu lay génn di mer di def ay discours yu tàj kooku caaxaankat la waaye du nit dëgg mukk walla iyaazu billaah ñu naan mënuñu koo mën nañ ko roy waaye mënuñu koo mënuñoo mel ni moom ma ne kooku kay sa waay ku bëgg bu baax yàlla tere doo ko roy yàlla tere ngay mel ni moom walla iyaazu billaah loolu lépp ay waxu baatil la ay waxi caaxaan la yoo xam ne daa bari ci suñu biir bi dindi wuñu ko dinañu yàgg tere ne nekk ci gannaaw tardé la ñuy def walla iyaazu billaah léegi kon al imaam al azim al abadi mu ne kon xadiis bi tegtal la ci tere bi ñu tere kon tukki di dem ngir ziyaara yonent waaye saa saa ndax liñ ci julli mooy di julli ci moom di sëlmal te di ko ñaanal waaw te loolu mën nga koo def moo xam ne daa sori wala ku jege ku jege dëkk Medina wala nga ñëwoon ci jàkka gi après jaaraal loolu moom ànd na loolu sax la ne loolu moom <laughs> loolu la ñuy ñaan <laughs> waaw mais ñëw uniquement ngir ziyaara yonent saa saa lool la melo la loolu lañ tere <laughs> voilà <laughs> ndax julli yi tax ngay ñëw loolu man nga koo def fu sori comme fu jege waaw te ki nga xam ne nag dafa tukki ñëw ànd ak ay jóge ci ay nit ñëw moo xam ànd ak ñoom wala defub délégation wala moom kooku jàpp na loolu ba pare di ko def saa su ne kooku jàpp na loolu it waaw te loolu sharia moo ko tere ci nas bii ci texte bi ñu am bii ci sunan Abi Dawud Riyad bi nii ñoom lañ nekk ba pare mu ne saxoon na boo taxoon bi ñuy wax xadiis bi ñu indiwaale xadiisu shaddu la tasuddu rihaal ndax ñaar ñaar ñoo ànd te ñooy mas ñooy tegtalu ñi nga xam ne dañuy tere loole mu ne te saxoon na hmm, tere buñ tere di euh, dëgëral di euh, defar gëléem yi ngir dem loolee comme ni nga xamante ne noonu lañ ko wax kon nag mu ngi noonee bon léegi euh, loolu la wax moom al imaam al azim al abadi ak ñi nga xamante ne bon ñoo ko ci ñoo ànd ak moom ci loolee hmm? euh, am na nag leneen tamit lu ñuy tegtaloo loo xam ne bon ay mursal lañ waaye nee nañ loolu euh, day jàppale seen wax ji mooy xadiisu kii euh, <laughs> al Ali ibn al-Husayn voilà waaw al imam al azim al abadi mu ngi koy dund ñaan lii liy dëgëral yi wa min shawahidi sadiqa yi nga xam ne ñooy yi nga xam ne dañuy mel ni ci appuyer yii nii te leer na ba pare xadiis yi moom wér na voilà kene euh, li ñu soloo jële ko ci Ali ibn al-Husayn muy Zaynul Abidin kene daa gis benn waaye ñëw ci benn porox ndollu nekkoon bu newoon ci xabru yonent bi alayhi salaam bu ñëwee dafay dugg après di ñaan mu daal di koy tere mu ne ko ndax duma la nettali xadiis boo xam ne maa ko dégg ci sama baay waaw muy kan al-Husayn ibn Ali radiyallahu anhu mu ne moom mu dégg ko ci sama maam ah mu dégg ko sama maam waaw léegi mu ne lan yeneen tubaab yi saa saa ne laa tattaxidu qabri iidan wala buyuutakum qubuura fa inna taslimakum yablughuni ayna kuntum mu ne lool ad-Diya rawaahu ad-Diya fil Mukhtaar wa Abu Ya'la wal Qaadi Ismaa'il mu ne ndax yeneen tubaab yi saa saa ne bu leen jàppee sama xabru iid waaye seen kër yi bu leen ko jàppee ay bàmmeel ndax nuyoo gi nga xam ne moom ngeen may nuyu man yeneen ci may xaar julli ci man damay jote fu ngeen man a nekk mu ne lool ñoom ñoo ko solo léegi bon mu ne Sa'id ibn Mansur it indi na ci sunanam xadiis euh, euh, boo xam ne dane Abdul Aziz ibn Muhammad moo ko nettali mu jële ko mu ne axbarani Sahl ibn Suhayl mu ne Sahl ibn Suhayl moo ko nettali ne qaala ra'aani al-Hasan ibn al-Hasan ibn Ali Abi Talib mu ne lii waxul Aliyu Zaynul Abidin kii keneen la wax mu ne alxasan di doomi alxasan xam nga Aliyu Zaynul Abidin alxusayn mooy baayam waaw mooy Ali la tuddoon ibnu alxusayn kii nag keneen la koo xam ne mooy frère grand frère alxusayn bi di seen alxasan Ali doomam di tudd alxasan waaw mooy alxasan di Ali di doomi alxasan ibnu Ali ibn Abi Talib di fëtu Sayyidina Ali ibn Abi Talib en Seydina Ali dafa am doom tudd alxasan mooy ki mag ki doomam bi moo ne woon xalifa jullit ñi ginnaaw euh, baayam moo joxoon xilaafa gi Seydina Muawiya radiyallahu anhuma dafa am doom ju tudd alxasan léegi nag doom jooju nag lay wax li kii di wax Sahl su Suhayl ne moom moo ma gis waaw ma nekk inda al qabri fa qabru bi yonent bi alayhi salaam fekk xam nga ñoom kër yi da doon joxe ci jàkkaay yonent bay saa saa mooy boo fekk seen rido yi rek di gis jàkkaay yonent bay saa saa nee na mu daal di may gis mu wooma wa huwa fi bayti Fatima yata'asha fa qaala halumma ila al-asha nee na mu ngi woon moom euh, al-Hasan ibn al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum ne ma euh, euh, Sahl ñëwal ci reer bi waaye fekk da doon reer fa qultu la uridu ma ne ko soxlaw ma sa reer boobu <laughs> mu ne ma maa lii ra'aytuka inda al-qabr nee na lu tax ma gis la ci xabru yonente bi alayhi salaatu salaam ni fa qultu nee na sallamtu ala nabi sallallahu alayhi wasallam mu ne damaa ñëw ngir julli ci moom yonente may julli ci yonente sallallahu alayhi wasallam mu ne ko ila daxalta al-masjida fa sallim mu ne ko boo duggee jàkka ji jullil summa qaala mu ne ko inna rasulallah sallallahu alayhi wasallam qaala laa tattaxidu qabri iidan wala tattaxidu buyuutakum maqaabir wa sallu alayya fa inna salaatakum tablughunii haythu ma kuntum la'ana allahu alyahuda wannasaara ittaxadu ittaxadu qubuura anbiyaa'ihim masaajid waaw fanim jeex mu ne léegi mu ne ko ah boo duggee jàkka ji julli ginnaaw bi mën ne ko leen saa salaam nee na bu leen jàpp sama xabru bi ab ab feet loo xam ne na ngeen fii baamu di ñëw ko ñëwaat ngir di julli ci man te bu leen jàpp seen kër yi ay maqbara mooy ay bàmmeel mooy comme hadith bi ñu nekk rek di leen julli ci man ndax fu ngeen mën a nekk bu ngeen jullee ci man ah. Ah, tablughuni dina ma jote haythu uh, uh, ma kuntum fu ngeen mën a nekk léegi nag lii nii eh, mooy daal ci gàttal seeni tegtal moo tax imaamu Taymi ibnu Taymiyya ne fa haadaani al-mursalaan mu ne qaala ibnu Taymiyya mu ne ibnu Taymiyya rahimahullah nee na ñaari xadiis yi ñu jëli benn bi ci al-Hasan eh, ibnu al-Hasan ibnu Ali beneen bi ci Ali Zaynul Aabidiin bi Ali ibnu al-Husayn ibnu Ali ibnu Abi Taalib mu ne ñaar yii nii ay mursal lañ dëgg la ñoom jotewuñ seen maam di yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw daal Husayn ibn Ali daanaka euh, jëlewul dara ci maamam alayhi salaatu wassalaam al-Hasan bi mag bi moom moo jële ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam te yu tuuti waaw ba ko euh, bañ ko laajee ne ko la nga fàttale ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam voilà mu wax ki la doon wax dama yaribuka loolu xadiis boobu fàttale ko al moo gënoon féete suuf waaw mu ne kon loolu mën nañ ne mursal lañ mu ne waaye ñaar yi ah, ah nga xam ne ci ay wàll yu wute lañ ñëw min hadayni al-wajhayni al-mukhtalifayni yadullani ala thubut al-hadith la siyama wa qad ihtajja bihi man arsalahu wa dhalika yaqtadi thubutahu thubutahu indahu hadha law lam yarwi min wujuhin musnada ghayra hadayni fa kayfa wa qad taqaddama musnada al imam Ibn Taymiyya mu ne ñaar yi day dëgëral li ma wax te day dëgëral xadiis yi génn ñaari wàll yu wuute yoon yu wuute lañ ko solo muy ay mursal waaw yoo xamante ne non seulement ñoom alxasan miñ Ali ibn al-Husayn miñ wax wala alxasan ibn al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib miñ wax ku ci nekk lan la def moom la layee ngir wax ne kii jarul day ñëw ba fii di julli ci Yonent bi kon nag lan la ñuy wax loolu day dëgëral mbir mi rawatina que ne xadiis moom wiir na mooy bi ñu nekk nii ci tal jokkaloon na ma ci yonent bi alayhi salaam mu ne qaala ibnu Taymiyya mu ne al imaam ibnu Taymiyya balee ñu ngi ci Awnul Ma'buud sharh Sunan Abi Daawuud rahimahullah mu ne imaam ibnu Taymiyya nee na wa fil hadiisi daliilun alaa man'i shaddi rahli ilaa qabrihi sallallahu alayhi wa sallam wa ilaa qabri ghayrihi min al-qubuur wal mashaahid li anna dhaalika min ittixaadihaa a'yaadan mu ne imaam ibnu Taymiyya nag nee na maa ne bii kon dañ ciy jëlee te mooy xadisu buntu bii ñu nekk ci sariyaat bi rahimahullah tere bu ñu tere ngay takk ay waruwaay ah, moo xam avion la bu dee tey wala bus wala leneen wala gëléem ngay jël ba léegi wala fas wala lu mën di doon ah lu leen di indi walla ay car ah wala hélicoptère waaw ñëw ci xabru yonent bi alayhi salaam ak xabru ko keneen ku mën di doon ci xabru mooy ñu seetlu ñun daf ñuy wax. ak yi nga xam ne al mashahid mooy yi nga xam ne ay ay ay ay xew-xew fa amoon comme nga dem Badar waaw comme nga dem wala yu mel noonu waaw li anna daalika ndax loolu di fa faral di dem mooy lan di fa dem noonu mooy da nga koo jàppee ayaadan ay feet te loolu la xadiis bi tere waaw kon gis nga kon ñoom seen wax euh, lii euh, mooy li nga xam ne ñoom moom la ñuy wax léegi nag foog naa vraiment on a euh, fait le surtout ñoom li nga xam ne daal moom la ñuy tegtaloo ak waxu ñi nga xam ne ñoo ko wax al imam Ibn Taymiyya nag boo gisee gaa di ko gën jiital ci mbir yi mooy gis nga waxam bi mu al azim al abad yi mujj wax ni mu leere que ni dañoo tere di voyage di dem ngir ziyaare ji xabru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak yeneen xabru bu man di ak yi nga xam ne ay bërëb la ay ay ay ay bërëb la waaw yu dul ñett yi nga xam ne moom la xadis bi wax muy jàkkaay yonent baay saasam jàkkaay Kaaba ak jàkkaay baytul maqdis di Jérusalem léegi léegi mu des nag léegi nañ ñëw beneen côté bi nañ ñëw beneen côté bi ñëw ci li nga xam ne moom la al imaam al xaafiz ibn Hajar al Asqalaani moom li nga xam ne noonu la doon leerale li muy def baabu fadlu salaat fi masjidi Makka wal Madina xadis boobu bu ñu koy sharaa ci euh, baar yi Euh, léegi moom mu ne rahimahullah mooy ki la woon wax bi euh, al yi doon wax <laughs> naan jamono yii de yii xadiis bi indi na ay wax yoo xam ne masala boo xam ne ci suñu jamono jii ci suñu dëkk yi saam laay ay xëccoo yu mag waaw ba ñaari côté yoo xam ne ñaari euh, boroom xam-xam yoo xam ne dañu wute ci mbir mi def ñaari kuréel ku ci nekk nag def nga ci ay rasaa'il bind nga ci ay mbir waaw ay ay ay ay brochure ay kay ay lii ngir leeral waaw ba léegi eh, al imam al-Hafiz ne woon qultu yushiru ila ma radda bihi ash-shaykh Taqiyuddin as-Subki wa ghayruhu ala ash-shaykh Taqiyuddin ibn Taymiyya mu ne moom imam al-Kirmani ma ne man imam ibn Hajar li muy jublu mu ngi junj li nga xam ne moom la delloo ash-shaykh Taqiyuddin as-Subki li mu delloo ci li nga xam ne mooy ash-shaykh Taqiyuddin ibn Taymiyya mooy waxam leer nag génn nañ ko léegi mu ne waman tasara bi yi waxoon nañu neen ñu ko jàppale waxoon nañ la ko muy alxaafiz ki nga xam ne noonu la ko jàppale alxaafiz Shamsuddin ibn Abdul Hadi wa ghayru ibn Taymiya ak ni mu jàppale ibn Taymiya mu ne wa hiya mashhura loolu kay masala bu siiw la fii bilaadinaa ci suñu réew yi wal xaafizu annahu mu ne léegi ni en substance ni ñu mën a tënk mbir mooy ne ñi nga xam ne comme que wax nag dalilu ñoom euh, ibn Taymiya rahmatullah alayhi ak ñi ànd ak moom bon mu def mu ne nag euh, li nga xamante ne wal xaasilu li ñu mën a tëgg sax annahum alzamu ibn Taymiyya mooy ñoom ñi nga xam ne ñoom as-Subki ak wax jumbuur sax rahmatullahi alayhim dañu ne dañoo obligé ibn Taymiyya Cheikh ibn Taymiyya bi tahrim shadd ar-rahl ila ziyarati qabr sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam waaw sayyidina rasulillah sa wa ankarna surata zalik waaw ñu ne ko yow li nga bëgg a wax da ngaa bëgg ne yow dañoo tere te loolu loolu la wax daa leer naa ñu gis ne léegi ni ko al imam cheikh azib euh, euh, euh, al azib al abadi léegi wax ne xaalab nu taymiya mu ne al imam ibn taymiya lii la wax kon loolu loolu daa leer te ne loolu la ne dem di ziyaare yi takk ay kii ñëw ne da ngay ziyaare xabru yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu la tere léegi nag ñoom ñu bañ waxam jooju mu wax noonu Hmm? léegi imaam al-Hafiz mu ne wa fi sharh dhalika min at-tarafayn tuul mu ne nag nekk nag bi leeral ñaari wàll yi ku nekk say ahil loolu <laughs> dafa gudd lu gudd am na gudd de waaw mu ne nag wu hiya waxu imaam na Taymiyya boobu nag mu wax nga xam ne daa wax lu leer nañ comme ni ko eh, niñ la ko waxe léegi min absha'il masaa'il al manqul an ibn Taymiyya mu ne bokk na ci gine ñaaw ci masala yi nga xamante ne moom la ñu toxale jële ko ci ibn Taymiyya rahimahullah mooy le fait que mu ne siyaare ji xapu yorent bay sa am nañ koo tere mu ne loolu bokk na ci li nga xamante ne mooy li gine ñaaw lañ jële ci ñoom waaw waaw mu ne wa min jumlati mastadalla bihi ala daf'i ma da'aahu ghayruhu min al-ijmaa' ala mashru'iyyati ziyaarati qabri an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ma nuqila an Maalik mu ne bokk na loo xam ne lii waxuñu ko sànq bi ñuy indi ñoom seeni dalil mu ne bokk na ci li nga xamante ne ci li nga xam ne moom lay tegtaloo ci tere gum tere loolu mooy li nga xamante ne moom la ñeneen ñi ndax ñoom ak suba kii dañ ne yow lii yaa ko fi jëkk a wax ak bid'a nga fi indi naan loolu dafa dal borom xam-xam yépp hatta asru saxaaba xamoon nañ ne loolu daa am gëneel ñëw ziyaare xabru yonent bi alayhi salaatu salaam waaw loolu masuñu xëy wute yow nga ñëw naan da nga koy tere ku wax yow imam <laughs> Ibn <laughs> léegi mu ne loolu nga xam ne moom la ñenn ñu wootewu imaam imaam al-Hasan nag il est fin waxul ne <laughs> mooy li ñeen moo tax mu ne ala dafay ci daq gi nga xam ne moom la jañ Ibnu Taymiyya madda'ahu ghayru yoo xam ne keneen ku moom moom la woote woone min al ijmaa' ala mashru'iyyati ziyaarati qabri nabi te ne loolu daa nekk loo xam ne ijmaa la war lool xam nga am na wuute waxoon nañ la ñu jiitu comme ni ko imaamu Nawawi waxe woon sànq jarul ñu ciy jaaraat voilà moo tax imaamul Haafiz ne madda'ahu li mu woote ko ne ijmaa la woon mais amoon na wuute ah te loolu gis nañ ko léegi mu ne bokk na ci li muy teg maa nuqi la li ñu tegtal li ñu toxalaan Maalik jële ko ci imaamu Maalik imaamu daaril hijra boroom ngir mi rahimahullah kene moom kariha dafa sib an yuqa an yaqulu ñu naan zurtu qabra nabi sallallahu alayhi wasallam mu ne imaam Maalik ci boppam li wane la loolu dañ koo tere moom ci boppam daa sib nee na damaa moom bëggul dafa sit ñu naan nit ki taxaw naan man demoon naa siyaara xabru yonent bi sallallahu alayhi wasallam léegi nag imaam al-Hafiz Ibn Hajar mu ne waaye loolu mu tegtaloo noonu bokk na bon yeneen yi dinañ ci ñëw mu ne waqad ajaaba anhu al-muhaqqiquuna min ashaabi mu ne waaye ñu xóotal masala bokku ci waa ngiiru maalikiyé yi ci mbokk maalikiyé yi nee nañ ko waa déedéet imaam nu Taymiyya lan nga mën a tegtaloo loolu suñu sëriñ bi <laughs> day doon doon lun wala ne da ko si ça veut dire daa tere loolu terewu ko waaw li annahu kariha al-lafza adaban la asla ziyaara mais non imaamu Maalik li mu si bëgg ko woon nit ki da ko wax mooy kaddu googu ngir tegginook yonent bi alayhi salaam mais pas ngir ne cosaali dem ziyaara yonent bi a sa loolu la imaam Maalik doon tere mukk innaha ndax dem ziyaare ji xabru yonente bi saa saa min afdalil a'mal bokk na ci li nga xamante ne mooy li gën ci jëf yi wa ajallil qurbaat dina màgg ci jege ji ñi ngay jege yow yàlla ay mawsuula ila zil jalaal yi nga xam ne ñoo lay jokkale yi nga xam ne mooy borom màggaay bi muy borom bi tabaaraka wa taala wa anna mashru'iyataha kene mooy yoonalu dem ziyaare ji xabru yonente bi saa saa mahallu ijmaa'in bila nizaa' wallahu al-haadi ila as-sawaab mu ne loolu nekk bërëbu loo xam ne loo xam ne daa am ijmaa mooy te borom xam-xam yëpp dañ cee nekk ñoo xam ne consensus ci loo xam ne amul xëccoo wallahu borom nag alhaadi mooy ki xam ne mooy gindee ila sawaab ci voilà kon mooy loolu wax waaw ñoom léegi nag mu des waa léegi nan ngeen di tontoo waxu ñee parce que kat imam Ibn kat ak ñi ànd ak ñoom ñoom al-Azim al-Abadi kat gis nga seen wax yi ay hadiisu la tasuddu rihaal waaw illaa ilaa salaasati masaajid léegi nag mu ne qaala ba'du al-muhaqqiqiin mu ne lenn ci ñi nga xam ne ñoo kóodal masala bi nee nañ imaam al-Haafiz ma wax ci al-Fath mu ne kanta wax bi nga wax léegi euh, di euh, rapporté di toxal waxu yonent way saasar bi mu ne bu laa tasuddu rihaal illaa ilaa salaasati masaajid bu leen di takk di tukki li ko boobu daa am lu ñu seppee loolu dañ koo teg dañ ko dañ koo effacé ci biir wax ji fa innama fa imma an yuqaddara aman fa yusiru la tashuddu soit mu nekk loo xamante ne mu la tashuddu la la tashuddu rihal ila makanin fi ayi amrin kaan illa ila sala ila salat wa akhassu min dhalika la sabila ila al awwal waaw fa li ifdaihi ila sadd bab as-safar lit-tijara wa silati ar-rahim wa talab al-ilm wa ghayriha fa ta'ayyana thani voilà kon nag mu ne ñaara mën a nekk mbir mi moom manula ñàkk lii li ñu seppee dañ koo effacé léegi nag ñaari mbir a am souvent nga ne daa nekk lu ñu doyal mooy li ñu seppee mooy façon bu leen takk di tukki ci ñe lu dul ci ñetti jàkk yi mooy tukki yépp lay xaraamal la tere la tere bu boobaa kon day mujj nekk loo xam ne lu ñu doyal la mu nekk kon bu boobaa bu leen takk di tukki ci bépp bërëb ak lu mu man ak lu leen ci a jóg lu mu man di doon lu dul ci ñetti jàkka yi waaw te bu boobaa léegi mu ne wala soit loolu wala boog ñu gën koo tënk te buñ ko ginee tënk nag loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër sinon bu dul loolu leer na mën a am boo nee dafa nekk am lu ñu doyal bu leen bu leen di tukki ci fenn bërëb ngir dara ngir bu leen dara yëkkati ngeen di tukki fenn bu boobaa mooy kon dañuy tere nit ki dem tukki ngir voyage waaw ngir commerce ngir yaxam ngir dox mbokk ngir sàkku xam-xam ak yu mel noonu te loolu xam nañ ne loolu kenn ko terewul kon nag li nga xam ne mooy ràññeeku mooy ñaareel bi mooy ne mbir mi kon li max euh, lañu seetee lu tënku la waaw mu ne tam bu boobaa lenn la waaw wal awla te li gën a yey bu boobaa an yuqaddara ma huwa aktharu munaasib mooy kon nañ ko tënk ci li ëpp ci ñetti jàkka bu bu fa nit demee ngir lan la waaw ngir lan la kon nag ci lool lañ koy tënk li ëpp li nga xam ne moo tax te loolu moo tax bu nit ñi dem ci jàkka yooyu loolu leen fa yóbbu mooy lan mu ne kon nag mooy as mooy julli gañ fay def waaw waaw mu ne wa huwa la tushaddu ar-rihaal ila masjidin lis-salaati fiihi illa ila salaasa fa yabtulu bi daalika qawlu man mana'a shadda ar-rihaal ila ziyaarati al-qabr ash-shariif wa ghayrihi min qubuur as-saalihiin wallaahu a'lam waaw kooku ne <laughs> kon lii moo mën a nekk mooy la tashaddu ar-rihaal illa kon ziyaara boobu tukki boobu daa am lu seppee ne la bu ko def mais loolu mooy la mooy la ñuy def ci jàkk yi lu mooy julli comme yeneen saa salaam yi mu wax mooy bu leen di jublu benn jàkk yëpp di ko julli di ko bu ngeen demee foofu julli benn jàkk bu mën doon lu dul ci ñett yi ndax seen gëneel dafa sax te ñi mu saxe mooy sharia yeneen saa salaam moo ñu ko leeral wax ay gëneel julli ci jàkkaat bi moo gën julli beneen jàkka waa ba mu des jàkkaay li nga xam ne mooy almasjidul haram waaw loolu lañ ko xamee baytul maqdis mu wax fa tamit ngëneel ya fa nekk waaw jàkkaam ji mu wax ay ngëneelam wax masjidul haram ay ngëneelam waaw kon loolu ci sharia la sax yonent moo ko saxal beneen jàkka bu dul moom loolu lu ñu jortu rek la ak lu ñu yaakaar waaye saxul ci wàllu sharia mais amul rek mais du loo xam ne ci saraan ngay taxaw bi taxal naan jàkkaay euh, nangam bi nekk dëkk am na ay ngëneel loo xam ne yow ku la ne woon ngëneel li ñooy lan ci njort ke doo ko teg voilà ci sariya li ñuy wax da ngay alquran wala sunna bu leer loolu lañ la wax mais waxuñ la ne amul gëneel du tout mais dañ la la luy sax ci sariya lu la ñuy wax kon nag ci kaw noonu kon julli la ci lay neena dàqu waxu ki nga xam ne nee na nag bu boobaa kon liñ teraar li ñu tere mooy dem tukki dem ngir ziyaar xabru bu sell bi bu tedd bi bu yonent ak yeneeni xabru yi nga xam ne mooy yu ñu sell ñi wallaahu alam waaw mu ne waqaala as-Subuki al-Kabir mu ne al imaam as-Subuki mu mag mu mag mooy ndax Subuki ñaar lañ mooy moom ak doom ji quoi voilà <laughs> moom lay wax al-Kabir mooy baay ji quoi mu ne laysa fil ardi buq'atun laha fadlun li dhaatihi hatta tushaddu ar-rihaal ilayha ghayra al-bilaad as-salaah mu ne amul ci kaw suuf benn pàkk boo xam ne am na ngëneel ci boppam ba waral ñu war a di takk di tukki di fa dem. en dehors ñetti jàkka yooyu mu ne wa muraadi bil fadl al muraadi bi ma bihi ma shahida shar'a bi i'tibari mooy li ma doon wax sànq mu ne man imam as-Subuki li ma jublu nag ci ngëneel yooyu ne amul ci kaw suuf waaw benn jàkka boo xam ne am na ngëneel ci boppam boo xam ne tax na ñuy koy jublu di ko ziyaare ji di voyage yi di fa def lu dul ñett yi mu ne li muy jublu nag ci ngëneel gi mooy li nga xam ne ma shahida shar'u bi i'tibari li nga xam ne sharia muy ash-shari'u moo xam alquran wala yonent way sa salam moo ko seede wax ko mu leer naññ comme li ñu wax sànq wa rattaba alayhi hukman shar'iyyan ba pare mu tekki acte boo xam ne acte sharia la mu ne wa amma ghayruha min al-bilad fala tushaddu ilayha li dhatiha dëkk budul ñett nag ci jàkka ya jàkka ya fa ne du nekk loo xamante ne nii dangay ngay takk dem ziyaare ji ah eh, ngir rek jàkka ja jàkka ja ah. voilà ban ziyaaratin aw li waaye man dafa dem ngir ziyaare aña fa nekk wala jihaad oh. aw ilmin wala xam-xam aw nahyu daalika min al mandubaat wal mubaahaat wala yi nga xamante ne mooy yi nga xamante ne nii mooy yi mel nii waaw ci nga xam ne dafa dagan ak yi nga xam ne euh, yu yu sopp la ak yu dagan mu ne léegi mu ne xaala wa qadil tabasa daalika mu ne lii nag daal di nay lëmasu <laughs> waaw daal di euh, ñàkk leer daal di jaxasoo ala baax di ñenn bi mooy bon na <laughs> tay bi fasaaba ak ñi ànd ak moom <laughs> moom la ba pare looloo tax muy wax naan anna shadda rihaali ila ziyaarati liman fi ghayri as-salaasa daaxilun fil mana kene ziyaare ji ah takk voyage ngir dem ziyaare ah lu àndoor ci ñetti ka euh, jàkk yi loolu lu ñu tere la mu ne waxu wax xata'un waaw loolu loolu la nga xam ne mooy njuumte la li am na istisna innama yakunu min jinsil mustasna min ndax li ñu seetee dafa bokk ci li nga xam ne moom la ñu seetee mooy bu ma nee excepté ah man am naa ay am naa xaalis wala am naa ay ay monnaie ba mu des monnaie bi nga xam ne moom lañ naan euro mooy euro boobu ci monnaie la bokk voilà loolu lañ la bëgg a wax mooy euro monnaie la comme li dollar nekk monnaie li franc CFA li dala ci li leneen rial nangam ak nangam nekk ay kii mu ne loolu ci loolu lañ xam mu ne fa man fa fa maanaal xadiis kon boobu wax la maanaal xadiis bi laa tusaddu rihaal duñu takk euh, di waajal li nga xam ne mooy voyage ilal masjid minal masaajid ci benn jàkk ci jàkk yi aw ilaa makaani minal amkin nag bërëb ci bërëb yi aj li daalika ngir nag bërëb ba ci boppam waaw waaw daalikal makaan illaa lu dul ilaa as-salaasatil mazkuura moom des ñett yi nga xam ne moom lañ tudd muy ñetti jàkk wa shaddu rihaal ilaa ziyaarati aw talabi ilmin laysa ilal makaan bal ilaa man fii daalikal makaan wallaahu a'lam mu ne yi dem ngir ziyaare ji wala sàkku ci xam loolu nekkul ne bërëb ba rek ziyaare bërëb boobu nee ca nekk ci bërëb baa tax taala alam xoola alazim alabaad yi ngir jeexal ginnaaw bi mu waxee li mu wax wax nañ la ñim àndal mooy ñële mu ne nag xoolal mu ne waalam xalal bi muy tëj moom alami ñu ngi jóge pare nañ ci al imam al xajar nañ ñëw ngir tëj mu ne waalam xalal boobu wax nañ la waxam ñoom euh, Cheikh Ibn Taymiyya la àndal mu ne rahmatullahi alayhi xamal anna ziyarata qabri nabi sallallahu alayhi wasallam ashraf min akthar at-ta'at wa afdal min kathir al-mandubat lakin yanbaghi liman yusafir an yanwiya ziyaarata almasjida annabawiyya summa yazuuru qabra annabi sallallahu alayhi wa sallam wa yusalli wa yusallimu alayhi allahumma arzuqna ziyaarata almasjidi annabawi wa ziyaarata qabri annabi sallallahu alayhi wa sallam amiin mu ne xool xamal nag yow ginnaaw bi ma la waxee li nga xam ne moom daanaka waxu ñee rek la dëgëral indi ko indi di ko leeral daanaka ñeneen yi daanu da leen a borosé defe mu ne xamal yow ne gis nga di ziyaare xabru yonent bi alayhi salaam ashraf moo gën a tedd min akthar ta'at ci jaamu yàlla yu bari wa afdal te moo gën moo gën a tedd te moo gën min kathirin lu bari min kathirin manduba lu bari ci nga xam ne dañ koo sopp lakin waaye yanbaghi yelloo na nag liman yu saafir ki nga xam ne daa bëgg dem di tukki ngir ñëw Medina am yan wi yana na na na nekk koo xam ne day yéene d'abord ziyaaratal masjidin nabawi waaw ziyaaratal masjidin nabawi mooy ñëw ziyaare li nga xam ne mooy jàkka gi ne yéene loolu d'abord summa ginnaaw gi yazuru bu ñëwee mu daal di ziyaare nag qabra nabi qabru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa yusalli wa yusallim alayhi mu ñëwee nag foofu daal di julli ci daal di sëlmal ci moom waaw mu ne allahumma ay way ñaan borom bi julli tey sëlmal ci moom ne kon nag allahumma ay suñu borom urzuqna yal nag ñu wërsëgal ziyaaratal masjidin nabawi mooy ziyaare li nga xam ne mooy jàkka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa ziyaarata waaye yal nañ ñu wërsëgal dem ziyaare qabru nabi mooy qabru yonent bi sallallahu alayhi amin amin waaw mooy malgré loolu léegi <laughs> moom fii la mujjee mooy ñoom en fait li mu wax mooy booy ñëw bul yéene ne qabru yonent bi sallallahu alayhi wa bu ko njëkk yow yéeneel jàkka ji boo ñëwee nag ngay ñëw di ziyaare ci nga ziyaare walla yonent saa sam boo demee nga julli ci moom voilà mais dañ lay wax ne insha allahu taala li gën a dëgër wax jële mooy xadiis bi comme li ñuy wax ne mustahna bi mooy li ñu li nga xam ne moom lay wax la tahuddu rihaal illa ila thalathati masajid loolu tekkiwul ne ci ñetti te ne ziyaare keneen lu baax wala bërëb bu baax loolu dañ koy tere kenn ko terewul waaw loolu dafa bokk ci li nga xamante ni nii euh, moom lañu ñu alxuraan di woote waaw waaw bu daan afalam yasiru fil ard ndax du ñoon dox ci kaw suuf ngeen xool kayfa kaana aqibatu alladhina kaanu min qablihim mais loolu ci wàllu yéefar yi kenn neen ngeen voyage ndax ñii ñu duñ voyage ngir dem xool ba xam gis mujjanteelu ñi leen fi jiitu woon loolu ci lu bon la ëppoon li muy wax waaye ñi doon weddi yàlla lan moo leen dal waaye tamit ci côté bu baax bi rawatina bu ko defee ñu gis fan jaaroon nga fexe fa jaar mooy loolu du loolu la yonent bay sa sam du wax terewul loolu waaw te li koy wane mooy xam nga sànq maa ngi naan du Quba eh, gaa yaa ngi naan bon boobu bokkuñu parce que masjidu Quba yeneen saa sam na ko doon def te loolu daa sax xam nga masjidu Quba buñ masoon a ñëw fan la doon ci mais ji jàkka ji la doon ñëw julli ñaari rakka wala yooyu wax ci ay njëleen ci jàkka ji samedi bu nekk mu ñëw fi moo xam day dox wala day day day wax loolu pourtant masjidu Quba yeneen saa si la mu ngi fiy ñëw te nee na laa tasuddu rihaal waaw ba pare wax ci li nga xamante ne ngëneelu boo fi ñëwee ci jàkka ji julli fi ñaari baat dangay mel ni ko umra waaw kon loolu yaakaar nga ne affaire boobu noonu loolu nekkul lu dul day wane ne kon lee nekkul ne day tere loolu waaw dëgg la mën nañoo dégg nag li wax ñoom mais waaw yoneen sallallahu alayhi wasallam jëfam moo wane ne lii bii de ko cay génne ñu ne la ëppee jàpp nañ lool waaye tekkiwul mukk ko ne dañuy xaraamal dem daal di ziyaare li nga xamante ni mooy xabru ku baax waaye dans les yi nga xam ne mooy charia teg dem fa di ko ñaan yàlla ngeen di ko ñaan moom ngir mu defaral la say soxla déedéet boo demee danga koy ñaanal yàlla waaw da koy ñaanal yàlla borom bi tabaaraka wa taala daal nekk koo xamante ni nii da koy da koy ñaanal comme nag ci kaw noonu ci la yem ci lañ jeexal xadiis bi wallahu taala aalam bii di ñëw ñu continuer wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ma sha Allah doom leen la leen da halal halal Allah Allah jazakumullah xayr salaamaaleykum jazakumullah xayr masha Allah